kon nag euh, léegi ginnaaw li ñu ñëw nag ci beneen wàll bi nga xamante ne euh, xadis bi moo gën bay wax ci xadis bi mooy juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa kene pàcc la ci euh, ñeent fukk ak juróom benn ci pàcc ci yonent ci yonent muy géntug way ngëm yàlla ji waa léegi loolu mooy la loolu quarante six xam nga fii quarante six lañ am léegi premièrement bala nga ci li boroom xam-xam yi naan ndox mbir balañ cee mën a wax da ngay dajale turuqi xadiis dajaleel yoon yëpp ak tamit ni mu ñëwee ci feneen ba nga am yëpp nga teg sinon di nga wax ci yenn yi nekk te yoo am na yeneen yoo xam ne amaana da doon gën a leeral li ngay wax nii wala ah est ce ko wala nangam léegi li ñu njëkk a def nañ xoolal imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bi muy recenser riwaayaat yi li ñuy def nag dañ ko rangale pas jël moom moo taamu li mu wax parce que day gën ngir gàttal boo demee bi muy sharah hadith Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ci kitaabu at-ta'bir baabu ru'ya as-salihin muy hadith 69 83 bi nga xam ne imaamul Buxaari dana haddathana Abdullah ibn Maslam ma ibn Maslam mooy ibn Qa'nab al-Haarisi al-Qa'nabi al-Madani thumma al-Basri rahimahullah an Maalik mu jële ci imaamu daaril hijrati imaamu Maalik ibn Anas an Isaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha gis nañ ko ci jotaay bii ñu génn radiyallahu ta'ala an ali Abi Talha an Anas mu jël ko ci mu jële ko ci eh, bàyyi xam ndax Seydina Anas ak papaay kii di Abdallah ñoo bokk yaay muy yaay Ummu Sulaym radiyallahu anil jami' an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ar-ru'ya al-hasana min ar-rajul as-salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa bi muy sara loolu léegi nag al imam al al al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne kon fii am nañ quarante six ci hadis bi mu ne kaza waqa fi akthar al-ahadith naka nii xadiis yi ëpp di wax ci wàll wii kene géntu way ngëm yàlla ji wala gittu way wommatu ji wala yooyu pàcc la ci ci euh, euh, euh, nubuwa mu ne li ëpp ci xadiis yi ñëw di wax lii de quarante six la wax mooy ñeent fukk pàcc ak juróom benn muy bi te lool muttafaqun alayhi la gis nañ ko ci bi ñuy gis taxriij bi bu Seydina Abu Hurayra biñ nekk léegi mu indi beneen mu ne waaye am na beneen boo xamante ne nii imaamu muslim moo ko soloo eh, jële ko ci sayna abu hurayra ba léegi mu ne juz'un min xamsatin wa arba'in moom moom waxul quarante six dane quarante cinq juróo ñeent fukk ak juróom voilà léegi mu am beneen eh, boo xamante ne nii imaamu muslim moo ko soloo ba léegi foo xamante ne nii foofu dane jële ko ci sayyid ibn umar radiyallahu ta'ala anhu huma mu ne foofu dane juz'un min sab'ina juz'a kene géntug way ngëm yàlla ji bu baax ji pàcc la ci euh, euh, sab'ina mooy soixante-dix waaw juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk benn pàcc la ci juróom-ñaar fukk pàcc ci li nga xam ne mooy prophétie gis nga sab'ina léegi mu ne am na beneen boo xamante ne nii al imaamu euh, euh, Ibn Mas'ud tamit jëlee nañ lii ci moom mawquuf mooy ci moom la yem nga xam ne al imaam Ibn Abi Shayba moo ko tudd waaye léegi kon am nañ ñaataangoog ñett muy am nañ quarante six quarante cinq soixante dix mu ne ñeenteel am na foo xam ne ñëw na que ne la ci quarante euh, kii soixante kii soixante six soixante seize sittatin wa sab'in loolu imaam at-Tabari mu ne moo ko soloo jële ko ci Ibn Mas'ud loo xam da ko yëkkati waaye imaam al-Hafiz Ibn Hajar dane sanadam wérul waaw dane wa sanad waa mooy càl kii boobu euh, nettali boobu da'if bu dafa wéru wéru ji ginnaaw mu ne am nañu boo xamante ne sittatun lool Seydina Ibn Umar moom Euh, kii Ibn Abdul Bar bokk moom moo ko tudd jële ko ci Seydina Anas ibn Malik boo xamante ne nii dane foofu euh, sittatin wa ishrin mooy vingt-six waaw géntu bu way ngëm yàlla gi pàcc la benn pàcc la ci vingt-six ci euh, ñaar fukki pàcc ak juróom benn ci nubuwa ci ak yonent loolu mooy juróomeel bi léegi bi nga xamante ne mooy juróom benneel bi mu ne foofu yonent bay saa saam niñ ko jële ci moom juz'un min xamsiin te lool al imaamu ibnu abbas moom moo ko wax jële ko ci baayam di sayyidna al abbas ibnu abdul muttalib fekk daa am euh, Souleymane dana ko benn taalibe euh, saxaaba ne ko man de euh, damaa dégg kii Abu Hurayra moo ma wax lii waaw moom moo ma wax lii mu ne ko man nag damaa dégg sama baay di al abbas ibnu abdul muttalibi radiyallahu taala anhu moom euh, euh, euh, moom mu wax ma lii waaw moom moo ma ne moom dégg na nen tray sa sa ma ne juz'un min xamsiina waaw waaw moom mu ne fa inni sami'tu al-Abbaas ibn Abdul Muttalib yaqul sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ar-ru'ya as-saaliha min al-mu'mini juz'un min xamsiina juz'an min an-nubuwwa kon ñu gis yi cinquante la wax ne kon gént gu baax dafa nekk pàcc ah min xamsiina ci eh, eh, eh, juróom fukki pàcc ci ak yonent loolu mooy la mooy cinquante kon lii mooy sixième bi al imaamu ahmad al imaam at-Tabari yi ñoo ko solo jëla ko ci Ibn Abbas mu jëla ko ci baayam juróom ñaareel bi di septième riwaaya bu ñëw ci yi al imaam al xaafiz mu ne foofu dañ ko boobu dane juz'un min arba'ina waaw géntug nit ku baax moom daa bokk ci benn pàcc la ci ñeen fukki pàcc ci nubuwa léegi kan moo solo li mu ne at-Tirmidhi moo ko solo jële ko ci Abu Razin al-Uqayli moom mu daal di wax lii léegi juróom-ñetteel bi muy huitième bi ba léegi ci euh, yi nga xam ne noonu la hadis bi noonu la euh, ci yeneen saxaaba ak même ci yenn ci yoo xam ne ci même saxaaba yi ñu daal di koy indi muy euh, huitième bi arbaatun wa arbain keneen géntug way ngëm yàlla gi partie la benn wàll la ci ñeent fukk ak ñeent ci wàll ci euh, nubuwa mu ne lool imam at-Tabari moo ko soloo jëla ko ci sayyidina Ubaada ibnu Saamit radiyallahu anhu taalibeloon cenanti bali sa salam juróom-ñeenteel bi muy neuvième euh, euh, yi nga xam ne noonu la hadis yi ci lim bi ba léegi ñaata la mu ne boobu am na boo xam ne ñëw na tisatun loolu mooy ñeent fukk ak juróom-ñeent muy quarante mu ne lool imaam Ahmad ak al-imaam at-Tabari ñoo ko soloo jële ko ci Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fukkeel bi mu ne boobu sab'atun wa arba'in la wax mooy e, ñeent fukk ak juróom-ñaar muy 47 mu ne loo al-imaam al-Qurtubi moom moo ko solo borom e, e, shara al-Mufhim bi muy shara ci Sahih imaam Muslim moom moo tudd ne bii muy 47. onzième bi di fukk benn mu ne arbaatun wa ishrin ñëwee tamit que ne géntug way ngëm yàlla gi pa euh, kii la pàcc la ci euh, ñaar fukk ak ñeent waaw arbaatun wa ñaar fukk ak ñeent ci ak yónnent mu lool al imaam an-Nawawi rahimahullah moo ko indi ci sharh bi muy shara euh, ci al-Minhaj jële ko ci Ubaada sayna Ubaadatu ibn Saamiti radiyallahu taala anhu léegi léegi ñaar fukk bi ak ñaar boobu dane sittatun wa ishrin voilà mooy euh, euh, dafa nekk euh, sitta mooy six wa ishrin ak mooy ñaar fukk ak juróom benn mooy vingt six loolu mu ne al imam an-Nawawi moo ko tudd ba léegi ci sharham sharham sharham jële ko ci Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma léegi fukk beeg ñett boobu mu ne boobu moom euh, euh, fukk beeg ñett muy treizième bi boobu dañ ne soixante-douze ki ko tudd mooy al imam ibn abi jamra da ngay xam ne yi des yépp yi ñëw à partir de treize yépp al imam ibn abi jamra moom moo ko tudd rahmatullah alayhi kon soixante-douze am nañ soixante-douze léegi quatorzième bi muy fukk beeg ñeent boobu euh, nga xam ne da ne wàcc wa ngeen tug way ngëm yàlla gi pàcc la ci isnayni wa arba'in muy quarante-deux voilà isnayni wa arba'in mooy quarante-deux mooy ñeent fukk ak ñaar pàcc la ci pàcc yónnent leew li al imam nabi jamra comme niñ la wax ne yi ñëw ci ginnaaw yëpp moom la moom moo ko indi léegi mu amaat bi nga xamante ne indi naa ko ba léegi al imam nabi jamra muy quinzième bi mu ne sabatun wa ishrine mooy li nga xam ne sabatun mooy juróom-ñaar wa ishrine ak vingt ak mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar muy vingt-sept am beneen boo xam ne da ko tudd ne xamsatun wa ishriin boo xamante ne ni moom la mujjee tudd al imaam ibn abi jamra te ne ñëw na ne gént nit ku baax day nekk pàcc li nga xam ne mooy ñaar juróom bi pàcc pàcc ci li nga xamante ne mooy ak yónnent loolu kon boo ko dajalee aliment imaam xaafis nag bi mu tuddee affaire yi ba pare moom dane dane léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lañu def lii lépp nag mu ne fa balagat hada ala hada xamsata ashara lafza ci kaw nii jote nañ quinze muy fukk ak juróomi kàddu yoo xam ne ci ban wan wàll ñaata wàll la ci yonent ak yonent daal dina ciy dikke waaye e, loolu man bi ma compté man seize laa am parce que bi ma compté moom li indi au lieu de quinze seize laa am mooy ndax yi mu indi ci imam Ibn Abi Jamra e, foofu foofu noonu la wax ji nekk foofu parce que al-imam Ibn Abi Jamra yu mujj yi de quatorze non de treize à seize moom la voilà léegi euh, kon loolu la léegi nag mu des lii nii kon mooy lii mooy li gën a màgg ci li nga xam ne riwaay yu ci ñëw la waaw waaw kon gis nga affaire yi lan la am nañ nañ ko jëlaat chiffres yi way yaa ngi bindukaay bindal <laughs> dina dabtal dabtal waaw ah, am nga boo xam dane quarante six la te mooy bi ëpp muttafaqun alayhi la ñu bari moom lañ soloo saxaaba yu bari te mooy bi ëpp quarante six am quarante cinq am soixante dix euh, am li nga xamante ne mooy soixante euh, seize am li nga xamante ne mooy vingt six vingt-six ah waaw waaw waaw non quinze la quinze la lu tax parce que vingt-six bi dafa répété waat mooy imaam an-Nawawi da ko tudd fële ci Ibnu Umar te al imaam Ibnu Abdul Bar daal di koy tuddaat tuddoon ko lu jiitu ci Seydina Anas voilà kon al imaam al-Hafiz man maa juum ndax imaam al-Hafiz euh, loolu la mooy vingt-six <laughs> daa daa répété wu deux fois al imaam al-Hafiz na Abdul euh, Bar da ko tudd jële ko Seydina Anas al imam ki nga xamante ne nii mooy an-Nawawi tudd ko jële ko ci saydina wa mawlana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon quinze la waaw <laughs> loolu du dëgg la waaw mal hafiz rahimahullah man maa juumoon kon eh, muy quinze muy cinquième bi kon nga am na vingt six eh, sixième bi nga amoon cinquante mooy bu imam ibn Abbas bi nga xam ne moo ko jële ci baayam al Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anil a beneen bi muy septième bi muy quarante hmm? léegi bi ci tegu huitième bi muy quarante quatre après nga am neuvième bi quarante neuf après nga am dixième bi quarante sept après nga am euh, onzième bi vingt quatre arba'a wa ishrine après euh, douzième bi moo doon bii mooy vingt six bu Seydina Ibn Umar bi say imam An-Nawawi tuddoon mu bokk ak se bu Seydina Anas bale nekkoon position cinquième kon ñoom dañuy jël benn place par deux voilà léegi treizième bi mu amoon soixante douze isnayni wa sab'in ah léegi bi nga xam ne mooy quatorzième bi isnayni wa arba'in quarante deux léegi quinzième bi Euh, te loolu mooy kon du nekk quinzième ñun ci niñ ñatta woon moo doon mooy quatorzième lay doon parce que cinquième beeg douzième bi ñoo bokk place ndax vingt six la ñuy wax léegi kon nga am euh, quarante euh, non vingt sept sab'a wa ishrine hein sab'a wa vingt sept voilà vingt sept nga am ko bu mujj bi te mooy quinzième bi mu nekk li nga xam ne xamsa wa ishrine muy vingt cinq voilà kon boo seetloo am nga quarante six quarante cinq soixante dix soixante seize vingt six cinquante quarante quarante quatre quarante neuf quarante sept vingt quatre soixante douze quarante deux vingt sept vingt cinq lii am. boo seetloo nag al imaam al xaafis mu ne li ci ëpp nag li ci ëpp mooy yi nga xam ne ay quarantaine lay wax waaw moo tax mu ne mu ne moom al imaam al xaafis eh, ibn Hajar rahimahullahu taala waaw eh, mu ne quarante yi ñoo ci ëpp mooy yi nga xam ne ay quarantaine lan ndax boo gisee bi nga xam ne dane boo amee quarante six te mooy biir quarante cinq deux ngo quarante quatre trois hmm quarante neuf quatre quarante sept cinq kon am nga cinq yoo xamante ne nii moom ci quarante yi lay wax hein am nga cinq yoo xam ne ci quarantaine la léegi nag mu wute hein bi ci gën a suufe ci ñoom ci quarante yi mooy bi ne quarante deux bi ci gën a gudd mooy quarante neuf am nga quarante deux quarante quatre non am nga quarante damaa suti quarante quarante moo ci gën a tuuti xa taxawal taxawal quarante six quarante cinq muy deux hein quarante trois quarante quatre quatre quarante sept muy cinq quarante deux muy six waaw six la bi ci gën a tuuti mooy quarante bi ci gën gudd mooy quarante neuf waaw kon am nga quarante quarante deux quarante quatre quarante cinq ah quarante six quarante sept euh, ak quarante neuf léegi après ginnaaw yooyu nga am yi nga xam ne ñooy yiy wax ci wàllu vingt yi ñoom ñoo ci tegu parce que am nga côté vingt yi am nga li nga xamante ne nii mooy cinq bi sitta wa ishrin mooy vingt six am nga vingt six bi nga xam ne moo ñëwaatoon position douze selon nuñ compté woon waaye am nga vingt sept ak vingt cinq muy ñaari yu mujj yi quatorze ak quinze finalement au lieu mu nekk quinze ak seize yooyu muy nga gis kon ñoom am nañ trois sab'ina yi topp ci sab'ina yi bari nañ tamit nga am nga soixante dix soixante seize soixante douze ñoom ñoo tolloo voilà kon yii nii mooy li nga xam ne moo ñëw soixante dix 76 72 voilà kon lii mooy riwaay yi nga xam ne ñoo ñëw nag ci xadiis bi di wax léegi que ne lii géntug nit ku baax juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa waaw <laughs> léegi kon mu ngi noonu allahu akbar allahu akbar nga am kon 15 riwaaya yi ci gën a wér nag mooy yi nga xam ne ñoo arbaina tëpp ci bi nga xamante ne mooy sab'in comme li imaam al-Hafiz wax ndax su sab'in ci riwaaye imaamu Muslim moo ko solo comme niñ la ko waxee léegi jële ko ci mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu imaam ibnu Mas'ud comme ni ko al imaam ibnu Abi Shayba daal di tudde kon wax nañ la li nga xam ne mooy eh, li nga xam ne mooy bi ci gën a li ci gën a dëgër mooy côté boobu am yoo xam ne imaam al-Hafiz dana la waaw te loolu wax nañ ko sànq jarul ñuy ñëwaat comme 76 bi nga xam ne imaam at yi moo ko jëlee ci imaam Mas'ud mu yëkkati ko mu ne loolu moom sanadam dafa da'if ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw ah kon eh, nga gis kon lii la léegi nag bi ci gën a dëgër ci yii yépp nag ëpp ci mooy sit wa arba'in quarante six waaw ginnaaw gi quarante cinq ginnaaw gi quarante cinq ak soixante dix comme niñ la ko waxe léegi nag ginnaaw lii mu des waa léegi waa léegi lii nii lépp amul ittirab lu ittirab ittirab mooy xadiis yoo xamante ne nii mbir yi dañoo ñëw mbëkkanti loolu day jëkk li waaw mooy ñii dañoo nettali lii même xew-xew bi wala même affaire bi ñuy nettali lii li nettali loo xam ne boole leen daa jafe wala manu la nekk en tout cas ci ñun waaw loolu est amu ci wala ñu ne non amu ci yii dina dëgër lañuy ñuy féetale kaw ndax aw la ah la ñuy féetale kaw yeneen yi ñu bàyyi ñu daanu xamuñu lan la léegi premièrement dañ naan riwaay yi nga xam ne ñoo dëgër loolu wax nañ la ko léegi lool mënuñ leen a dindi leen teg fee ne non non non non mooy affaire bi sax na en wute bi moom am na waaw quant à yenn yi nga xam ne dafa da'if loolu taxul mu dàq wute bi moo yeneen yi des na sab'ina bu wir la quarante six moo ëpp quarante cinq am na ak yeneen ak yeneen ak tamit vingt six yooyu dafa am <laughs> waaw kon loolu même bu dee yooyu imaamu Nawawi yooyu mu tudd jële ko ci Ibn Umar ne vingt six ak Seydina Ubaada ne vingt quatre imaam al-Hafiz Ibn Hajar man ñaar yi xaw ma kan loo ko solo man xaw ma fan la ko jële xaw ma ko waaw <laughs> léegi euh, ginnaaw lii lépp kon mooy euh, ittirab dàqu na du ittirab déedéet waaw yonent bay saasaam bu ci nekk ciy wér yëpp wax na ko waa léegi nañ lañ koy dégge léegi ñuy def ni ñuy def parce que affaire bu gudd la dañuy njëkk a xool insha allahu taala euh, mënoon nañ jël li al imaam an-Nawawi wax mais imaam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj duggul ci affaire yi en détail indiwul waxu ñi ko jiitu woon ak tamit waxu ñi nga xam ne indiwul euh, euh, lépp am na yu ci indiqué gaa waaye indiwul lépp ki ma gis mu gën yaatal dajale lépp mooy al imaam al-Hafiz Ibn bi muy sarah hadith Seydina Anas bi ñu la wax sànq foofu moom indi na waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim en tout cas ñi ëpp ci ñoom ñu bari ci ñoom ñu wax ci hadith bi nan lañ ko déggee yooyu léegi ni ñuy def dañuy njëkk jël ñoone mooy ñoom al imaam al Qurtubi al ñoom al Abu Ibn Abi Jamra al imaam al Muhallab ainsi ak ñu mel noonu ah. al imaam al qaadi ibn al arabi al maliki rahmatullah alayhi ñooñu ñu xool ñoom lu ñu wax ba pare al ñoom al imaam al maziri rahmatullah ala al jamii nga xam ne ñoo ñooy suraaxu xadiis nga xam ne ay imaam an-nawawi ñooñu boo ñooñu moom ay imaam ibn abdul bar al andalusi rahmatullah alayhi ñooñu moom li ñu wax waaw nga xam ne ñoom boo leen dajalee seen wax daar am nga côté suraaxkatu saraakatu xadiis yi Euh, min ahli sunnati wal jamaa radiyallahu anhum li nga xam ne moom lañu wax léegi nag buñ paree ci loolu ñu ñëw xool waa ñi nga xam ne ñooy akaabiru suufiya ñoom nan lañu gise affaire bi hein nan lañ gise affaire bi nii est que parce que euh, affaire yi euh, na ñu bari ah surtout riwaayaat yi ni mu bëree ak xam nga bu doon dane quarante six kese

Euh, euh, après euh, ñu def conclusion après léegi li ñuy def mooy suñu jotaay bii nii ñu nekk ñu ñu la jëkk a wax kese la ñuy gis seeni mbir seen wax jotaay bii ñëwaat insha allah ñu door a gis ñi nga xam ne akaabiru suufiyya yi radiyallahu anhum ñoom nan lañu gis affaire bi waaw min ahli sunnati wal jamaa waaw waxoon naa la bàyyi affaire ñi nga xam ne dañoo tardé quoi ñoom vraiment xamuñu. te tey woote woon ay suufi lañu ci suñum réew ak feneen ah. nga xam ne bu bu doxal sunna desee ñu ne nañ leen woo waa ahlus sunna ñoom génn nañ seen bopp ci waa ahlus sunna ndax xamuñ ñi nga xam ne nee nañ ñooy seen sëriñ ah Cheikh Abdul Qadir al Jilani yi foo koy dugal bokkuloon ci waa ahlus sunnati wal jamaa ya Allah ah Cheikh Ash'arani yi foo koy dugal radiyallahu anhu nekkuloon ci waa ahlus sunna wal jamaa al imam as-Suyuti yi foo koy dugal bokkuloon ci waa ahlus sunna wal jamaa ah abul abul hasan ash-shadili fu mu bokkoon bokkuloon ci waa ahlu sunna wal jamaa ainsi de suite ainsi de suite yow nga ne yow taalibe kenn nga ci ñoom wala ñeneen ñi mel ni ñoom ba pare nga naan ah nañ laaj waa ahlu sunna kon yow bokkoo ci waa ahlu sunna wal iyaazu billah <laughs> léegi kon ñooñu dañuy mujjee gis seen côté boobu dañuy mujjee gis après nag ñu daal def benn conclusion insha allahu taala léegi euh, nañ ñëw kon ci ki nga xam ne moom lañ gis ne moo ci gën a yaatal bi muy indi euh, waxu suraaxu ahadis yi mooy al imaam al xaafid ibn Hajar Ahmad ibn Ali al Asqalaaniyu rahimahullahu taala wa radiya anhu léegi euh, bi mu indee version yu bari yii nii mu ne waqad istushkila kawnu ru'ya ah loolu gisoon nañ ko <laughs> loolu gisoon nañ côté bi waaw waaw mooy euh, euh, euh, indi na lënt lënt le fait que ruya mooy gént gi gént gooy ngëm yàlla gi daa bokk pa wàcc pàcc la ci ci nubuwa alors que maa am na nubuwa inqata'at bi mawti nabi sallallahu alayhi wasallam alors que la prophétie jeex na bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àddina bi mu ne laa nabiyya ba'di ak yooyu yëpp moom mi ne dahabati nubuwa wa baqiyatul mubashirat loolu lépp waa nan la ñuy euh, ruyaa di ñëwee gént ñëwee ku géntu ku baax bokk ci wa waaw mu ne loolu tontoon nañ mu ne euh, tontu bi am nañu ne euh, ruyaa dafa wàcc waqaati ruyaa min annabi sallallahu alayhi wasallam bu dee yonent in waqaati ruyaa bu dee yonent may saa la jóge lool pàcc la ci pàccu prophétie xaqiqa ci loo xam ne moom réalité la wa in waqaan min ghayri nabi fa juz'un min ajza'i an-nubuwwa ala sabilil majaz waaw ku ne lool ci wàllu majaz la bu dee ku dul yonent moom ci wàllu majaas la jox waaye loolu taxawoon nañ ci que loolu à vrai ci wàllu ci prophétie gi la ñuy borom bi daggal waaw du c'est que la mooy lañ la doon wax ne ko ni ko yeneen yi yàlla ni saa saa doon dunde keneen du ko dunde noonu comme ñoom loolu waaye même mbir mi la sauf que ñoom nañ moo tax loolu keneen ñaari mbir la ci côté xoole ko noonu parce que na ko yeneen yàlla ni saa saa di dunde keneen du bokk waaw loolu man nañ ko def d'accord waaye ki gis ne benn mbir la sauf que nañ koy dundee ñoo bokkul loolu it mën naa nekk voilà moo loolu taxawoon nañ ci waaw waaw léegi euh, euh, wallahu taala alam euh, léegi nag ñu ñëw léegi nag mu des juzu yi ay wa ñëwal ci juzu yi loolu moom mooy gën a affaire pàcc yi nga xam ne ni ñu wutee ak tamit pàcc yi <laughs> mu ne wa qaala ibn Battal al imam ibn Battal al Maliki rahimahullah nee na qawlu ru'ya juz'an min ajzaa'i an-nubuwwa mimmaa yusta'dam walaw kaana juz'an min alfi juz'in fa yumkinu an yuqaal mu ne bokk na ci li nga xamante ne li ñuy màggal lool bu nit yu ri ku ri alhamdulillah le fait rii na le fait que ñu ne la gént pàcc la ci pàcc nubuwwa même bu doon ne dañ ne la pàcc la ci alf ci mille parties benn la ci sax loolu rëy na waxatuma la ay quarante six bi gën rëy gis nañ ko waaw bi gën rëy fii ñu gis ñaata la soixante lan hmm? soixante douze bi waaw moo ci gënoon a rëy waaw loolu rek lu rëy la waaw bu doon mille la sax rëy na waxatuma laa lii kon nag mu ne fa yumkin an yuqaal inna lafdhan nubuwwa ma'khudun min al-anbiya kon nag kaddu gi nga xam ne mooy an nubuwwa bi yonent bi saa saa wax. ak yónnent wala prophétie loolu dañ koo jële ci al inda mooy di joxe information yoo xamante ne wa huwa al i'lamu lughatan te loolu mooy yëgle joxe information ci wàllu lang fa ala hada mu nekk lool fa maana anna ru'ya xabaru sadiqin min allah la kadiba fii loolu mooy gént ku baax kookee xabaar la bu ko borom bi di defal boo xamante ne wax lu amul amu ci waaw waaw kama anna comme ni nga xam ne maana nubuwati naba'u sadiqin min allah waaw la yajuzu alayhi al fa shaabahati ru'ya an-nubuwwa fi sidqil xabar mu ne naka noonu mooy eh, kama comme ni nga xamante ne nii kon ak yonent mooy xabaare la boo xam ne dëgg la waaw saadiqu dëggu ku dëggu min Allah tukkee ci yàlla dafa jomb te manu la nekk dafa impossible lu dul noonu wax ju dul noonu di ci rot wala ñàkk dëgg di ci am ki kaw noonu nag ci la nuruwe li nga xam ne mooy ak yonent ci dëgg gi nga xam ne moom la fii sidqil xabar ci dëggu xabaar bi eh, loolu niru la boobu loolu la am waaw mu ne wa al-Maaziri al-imaam al-Maaziri mu ne yahtamilu wala yuhtamalu an yuraadu bin-nubuwwa fi haadha al-xabar al-xabar bil-ghayb waaw mu ne amaana liñ ci jublu mën na nekk que ne liñ jublu rek mooy joxe xabaar boo xam ne eh, kumpa la waaw du leneen waaw même bu dee ne wa in kaana yatba'u dhaalika inzaarun aw tabshiir fal xabaru bil ghayb ahadu thamarati nubuwwa même bu dee ak yonent dina topp li nga xam ne mooy di xuppaate di bëggalaate euh, waaye di euh, xabaare li nga xam ne kumpala loolu lenn la ci meññeefu nubuwwa waaw mu ne te loolu nekkul li nga xam ne ghayru maqsudun li zaati mooy loolu loo xam ne moom la ñuy wut ci ngir boppam ndax li am na wu ndax kat yasixu dina wér an yab'atha nabi an yub'atha nabi ñu yónni yonent boo xam ne day ñëw daal di teg li nga xam ne mooy yu shar'a wa yubayyinu al-ahkam leeral atte yi teg sharia bi mu leer même bu dee ne joxewul benn xabaar boo xam ne kumpa la loolu nekkul qaadihan fii nubuwwati jamul li nga xam ne moo ak yonentam te tam nekkul tamit lu koy yàq kon nag eh, mu ne xabaar bi nga xam ne ci kumpa la jóge ci yonent moom loolu dëgg kese lay doon waaw loolu da bu ñëwee tamit roday rot dëgg lay nekk waaw léegi nag mu ne ñu ñëw nag ci liñ doon wax wa amma xusuusul adadi fa huwa mimma attala allah attala allahu alayhi nabiyahu waaw mu ne kantaa nag euh, lim yii quarante six quarante cinq soixante dix soixante seize vingt six cinquante quarante quarante quatre quarante neuf quarante cinq quarante vingt vingt quatre soixante douze quarante deux vingt sept quarante vingt cinq mu ne kanta yooyu noonu xusuusul adadi jagoog lim yi nga xam ne moom la ci wax fa huwa mimma tala allahu li nga xam ne yàlla da koo wan nabiyahu yonentam alayhi salaam ndax moom xam na dëgg-dëgg nubuwa waaw te keneen ku dul moom yonent bay saasaam xamoo waaw mooy yonent yee ko xam ñun nag fii comme que yonent bay saasaam mooy moom lim moo ko xam keneen xamu ko léegi nag lii <laughs> ñu bari moom la wax mu ne lii nag ma wax eh, moom al imaam Euh, mu ne bari al-Maziri yi ñu bari ci boroom xam-xam yi lii lañu wax ci wàllu nombre yi muy euh, euh, lim yi nga xam ne moom lañ fi tudd loolu lii lañ ci wax waaye leeraluñu ko te xóotaluñu ko kanta al imam al qaadi mu ne wa qaala al qaadi Abu Bakr ibn al Arabi mu al qaadi Abu Bakr ibn al Arabi rahimahullah al maliki dana la yu'lamu illa malakun aw nabi wa innama al qadru alladhi wal qadru wa innama alqadru alladi araadahu nabi sallallahu alayhi wa sallam an yubayyina anna ru'ya juz'un min ajzaa'i an-nubuwwa fil jumla li anna fiiha ittilaa'an ala al-ghaybi min wajhin ma wa amma tafsiilu an-nisbati fa yuxtassu bi ma'rifati darajati an-nubuwwa voilà moom léegi nag moom dañuy wax fii moom al-imaam al-qaadi ibn al-arabi mu ne dëgg-dëgg pàcc euh, nubuwa ak yonent ak prophétie lool kenn xamul dëgg dëgg dëgg lu dul ab malaaka wala ab yonent waaw léegi nag dayoo ak li nga xam ne li nga xam ne moom la ci yonent way saa saam nangu nam fii bëgguñu koo leeral lenn kese la mooy leeral ñu ko ne gént ku baax de pàcc la ci pàcc nubuwa ci d'une manière générale ci luñ doyal ndax lan ndax ci gént ka nekk na fa ak yëddu ñu lay wan li nga xam ne kumpa la ci wenn wàll kantaan ak dugg ci takkantalu nombre yeeg juz'un min arba'atin wa arba'in sittatin wa arba'in xamsatin wa arba'in sab'ina sittatin wa sab'ina njàngam yooyu mu ne loolu moom xam-xam bi daa nekk loo xamante ne nii ka xam dafa jagoo ki nga xam ne bi ma'rifatihi ci xamuk nit ki darajatu nubuwwa mooy nga xam darajaay nubuwwa yooyu nga xam ne nee na la kan moo koy xam ab yonent akum malaat kon mooy li ñu la bëgg a wax mooy ñun de toute façon xamuñu ko mënuñu koo xam moo tax imaamul Maaziri mu tekki ginnaaw la mu waxoon fee mu ne waqa imaam al-Haafiz mu ne waqaala al-Maaziri al imaam al-Maaziri rahimahullah al-Maaliki tamit rahimahullah mu ne laa yalzamu al-aalim ah, an ya'rifa kulla shay'in jumlatan wa tafsiilan faqad ja'ala Allahu lil-aalimi haddan yaqifu 'indahu fa minhu maa ya'lamu al-muraada bihi jumlatan wa tafsiilan wa minhu maa ya'lamu jumlatan laa tafsiilan wa haadha min haadha al-qabiil. imaam al-Maaziri day day ànd ak imaam al-Qaadi ibn al-Arabi yi comme li wax rek mooy yii daal xamuñu ko waaw. mu ne boroom xam-xam bi obligé wul lépp loo xam ne daa ñëw lépp lu ñu wax ci diine ji wala bépp xam-xam rek da cee xam loo xamante ne da koo xam d'une manière générale xam teqantal ya tamit ci lu lu yëpp xam ko dëgg-dëgg loolu obligé wul pour nga nekk boroom xam-xam di xam lool waaw boroom bi nag mu ne daa defal boroom bi daa defal boroom xam-xam bi ay déexal ay bari ay ay ay ay ci yoo xam ne fa la ko yemale waaw foo xam ne fa la ko yemale xaddan foo xam ne fa lay taxaw am ci yooyooyee ci xam-xam yooyee yoo xamante ne ah nit ki dina ko xam boroom xam-xam bi dina xam la ci boroom bi jublu boroom bi nag ko xamal d'une manière générale tafsilan waaye tamit ci détail am na yoo xam ne nag du ci xam ah, nii ci wàllu général waaye tamit nii ci wàllu lu ñu détaillé ci wàllu teqantal du ci xam dara mu ne nag lii nii ci la waaw nombre yi juz'an min euh, arba euh, sittatin wa arba'in xamsatin wa arba'in sab'in yooyu nag la mooy lii du lu ñu mooy xamu ko boroom xam-xam yi xamuñu <laughs> waaw waaye mu ne waqad takallama ba'duhum ala riwaayati al-mashhuura am na nag ñi nga xam ne dañu ne bon lii bon euh, ñoom am na lu ñu ko mën a dégge waaw am na lu ñu ko mën a déggee mooy riwaaya gën a siiw te mooy quarante six mais dientu ko baax wàll la ci quarante six parties nubuwa mu ne am na ñoo xam ne wax nañ ko ci am na luñ ci wax waaw wa abdalaha munasaba daal di indi li ñoo xam ne day lëkkaloog moom wane ne amaane lii la ci yonent bi saa saa bi mu ne fa naqala ibnu Battaal al imaam ibnu Battaal jële na ci an Abi Saïd as-Safaqisi jële ci Abu Saïd benn boroom xam-xam as-Safaqisi anna ba'da ahlil ilmi zakara anna Allah awha ila nabiyyi fil manaami sittati ashhur waaw kene yonent bi saa salaam kat dane Euh, euh, euh, moom borom bi tabaaraka wa taala kenn tudd ci kenn boroom xam-xam yi moom Abu Sa'id as-Safaqisi te dafa tudd ne boroom bi dafa wax yu ci yonentam alayhi salaam ci wàllu nelaw six mois yoo xam ne wax bi ci wàllu gént kese la woon nelaw kese la woon summa ginnaaw awha ilayhi ba'da dhalika fil yaqaza baqiyata muddati hayati ginnaaw gi nag boroom bi daal di di yónnee di wax yu ci yonentam alayhi salaam di des ci dundam ci loo xamante ne nii nag ginnaaw six mois yu njëkk yooyu juróom benn weer ya nga xam ne gént kese la woon li ci des yëpp ci ak jéebéer mooy day yeewu la woon ah, li des ci dundam waaw léegi wane woon nisbatu min al wahyi fil manam juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an boo jëlee loolu lim na nga boole leen parce que lim la bëgg a wax benn affaire kese la ah, mooy dana yonent bi alayhi salaam quarante six mooy eh, nii mu tudd vingt trois ans lañ ko yónni ah vingt-trois ans lañ ko yónni dix at de treize Makka fukki at li nga xam ne mooy euh, euh, Medinatul Munawwara la saakina abdol sab sab te bi nga xam ne ci lay kii ci quarante yi quarante ans yi ñu koy yónni six mois avant daa nekkoon loo xam ne wax yu bi doon na ñëw waaye ci gént la woon loolu la lay wax ne la boo jëlee loolu daal di koy euh, euh, boole da lay jox quarante six parce que quarante six hein quarante six yi nga xamante ne moom la riwaay bu siiw bi di wax ndax dane euh, kii at mi xaaral nañ wax li mu wax dane léegi mu ne suma aw xaa léegi ginnaaw lool mu ne wa nisbata min al-wahyi fi al-manami juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an li'annahu 'asha ba'da an-nubuwwati waaw kay les fogee ndax dund na ba'da an-nubuwwa ginnaaw bi mu jotee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yónnee ci salaatu wa ishriina sana sahih ci li gën a dëgër loolu mu ne lii mooy affaire bi bu ko defee lii nii day tax euh, euh, mu mat nga xamante ne euh, ci lay matee quarante six mooy six yee six mois yi la la bëgg wax parce que vingt trois vingt-trois boo ko jëlee multiplier ko par deux waaw comme que vingt-trois juróom mooy fukki at ak ñett la dund yonent bay saa saa mooy eh, ci lañ ko yónni laa la bëgg wax mooy biñ ko yónnee eh, mooy dafa dund ginnaaw bi mu jotee nubu wagi vingt-trois ans la dund fukki at yeeg ñett mooy juróom ñaar fukki at ak ñett fukki at yeeg ñett Makka fukki at yi médina léegi nag euh, euh, vingt euh, ñaar fukki at yee ñett yooyee boo ko multiplier par deux parce que at mu nekk six mois la waaw six at mi at mu nekk juróom benn weer plus juróom benn weer moo lay jox fukk ak weer ak ñaar mu yem at léegi yow boo jëlee at bi nga ba mu jëlee ba mu jotee yàlla di ko yónni ba léegi nu mu wàññi ba ni mu génne àddina fukk ñaar fukki at la ñett muy vingt trois boo ko multiplier fois deux day nekk quarante six